yaa axaa dawsin yow mbokk daws inna al islaama badaa yëgal ne lislaam bi muy tàmbali ci tumuranke la tàmbale wa sa yaudu te xël séef naa dellu nekk ci tumuranke waaw mooy càll li yi waxoon nañ la ñoom bi ci gën a dëgër mooy ñoom mursal la waaw mooy boo boolee càllale yi ndax dala waxoon ñenn ñi yazidu ba'du mala ba'd ñenn ñi nag nettali nañ loo xam ne keneen ki nettaliwu ko wala ñeneen ñi waaye waxoon nañ la ne loolu yi ci gën a kii mursal la waaye xam nga loolu wér na feneen waaw bada al islaamu ghariban wa sayaudu kama bada fa tuuba lil ah l'islam de bada ah dafa tàmbali gariban ci tumuraanc waaw ah loolu moom kenn du ko laaj ci ñun yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba muy ne Quraysh di leen woo lu ne def na ko di kan moo ko dëggal ci tumuraanke la ne woon ba nit ñi ñu bari dañ doon ragala sax ne wax ne ñoom tuub nañu hein kon nag kon <clears throat> bada al islaamu ghariba wa sayaudu te dina de xel dellu ghariba nekk loo xam ne lu tumuranke la léegi fa tuuba fa tuuba sajaru tuuba garabu tuuba fa tuuba texe lil ghuraba i na ña nga xam ne bu lislaam di tumuranke saa su ne ñooy ànd ak moom mooy ñoom du ne lislaam ju neex ah, am na ñoo xam ne lislaam ju neex mën nañoo gëm waaye nag bu ñu gisee ne neexul noonu gaa yi daldi ku commencé naqari gaa yi daldi bàyyi bàyyi seen loxo allahu akbar allahu akbar hein kon mu ne ko yaa axaa yaa axaa daws yow mbokk daws yëgal ne innal islaama gis nga diine ji bada dafa tàmbale gariban ci tumuranke ci étranger te waaw ku nekk jullit yow yaay jaaxal nit ñi wasa yaawutu da dellu dellu na ci gaa yi nga xam ne ñooy appliquer charia gaa yi ñoom lañ gën a yàpp te ñoom lañ jàpp ne ñoo gën ñàkk xel ci société bi walla iyaadu billah waaw nit koo xam ne deful dul ne day jéem a mel ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam meloon gaa yi jàpp ne il le plus grand des ngaaka waaw waa ji moom mooy la chef de ngaaka moo gën nekk ngaaka ñépp mooy gars yi da gis loolu waaw ñu jàpp ne vraiment diw daal xoolal waxam yu tardi yi rek waaw xoolal ma affaire am yu tardi yi billahi sa waay moo waaw daanaka waa jii doxal sunna moom mooy ki étrange parce que moom moom day mel ni ab extraterrestre waaw day mel ni benn extraterrestre boo xam ne fële la jóge waaw moom fële la bàyyee ko moom <laughs> mooy li yonent mi alayhi salaatu waxoon dëgg la waa Quraysh gis nga ku doon ku gëmoon yonent mi alayhi salaatu salaam vraiment ñu lay ñàkk a comprendre noonu la waa suñu doomu jamono di ñàkk comprendre ku nekk ci diine ku nekk ci sunna yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon naa nag nekk ci diine nekkul al iddaa nekkul woote wu te tamit nekkul li gaa woote naan ñu ngi ci waaw parce que ku nee ngi naan mu ngi ci dëgg wa kullu yadda'i waslan li layla wa layla lam ah lam eh, lan eh, wa layla lam tuqirra lahum bi daaka waaw ku nekk ngi naan hay waay Layla Layla man rek la man rek la man rek la bëgg nga naan mu lan <laughs> neey la Layla mii nga xam ne ni ma bëggee <laughs> ku nekk ngi wootewu alors que Layla ñoom ñiy wax yooyu yépp amul kenn ku ci Layla ne man yow laa bëgg kenn la ci sa saxalul ci loolu <laughs> waaw moo tax ne fi naan maa ne ci diine maa ne ci dëgg maa ne ci dëgg loolu simple na waaye gaa yu bari ñu koy wax amul kenn ci ñoom koo xamante ne nii en tout cas alquran ak na li mu wane nee na yow la àndal parce que yow il suffit ñu jël ko gis ne yow te diamétralement opposé ak moom laale bu ngeen dara waaw mooy nan nga naan da ngay nekk ci jaamu yàlla boo xamante ne nii ci faat julli ngay dëkk waaw ci neenal diine ji ak woyofal ko kooku booy woote boo boo taxawee naa ni yow ngëm yàlla gi nga nekke xam nga ne loolu da ngay wootewu kese yow da ngay wootewu anta minal ñi nga xam dañuy wootewu waaw al iddia loolu nag bariwul njariñ mooy ñoom ci seen bopp ñooñu boo seetloo kiy doxal sunna day étrange ci ñoom waaw moo tax gaa yi dañuy mujj na lan lañ lay wax gaa yi diine ju bees lañu fi indi waaw gaa yi dañ fee bëgg indi diine ju bees waaw dañ fee indi diine ju bees te pourtant diine ju bees yi ñuy wax yow xadiis yi ngay sukkandikoo mais ñoo mag seen sëriñ foofu naan ay téere yu weex ak ci téere ci kayit gi la ne kayit gi ban couleur la yor kook bu gisoon tablette yi yi lan lay wax moom lan lay wax moom bu gisee tablet ak ordinateur yeeg ak ak ak ak ak téléphone euh, smartphone yi lan lay wax mu gis ciy téere ci biir lan lay wax waajooju danaan yi baaxul parce que dafa weex bu buñ bëggee nga ñëw changer couleur bi bu dee am nga option aywa dóoral ko couleur noir fond noir wala fond rouge nga dóoral ko rouge mu door a nangu mbir yi newul ci fond këyit gi la mel waaw xam-xam kenn du ne man du bala maa jàpp xam-xam daal il faut bu jógee ci këyit goo xam ne gu xonqol mooy vraiment vraiment téere weex yi ñoo yàq dëkk bi tawaa ji la dara mooy la nekk yu xonq ya mais moo ni fii rek waaw laa laa ay xadiis yu ne ci sax imaamul Buxaari xadiis yu ne ci sunan yi ñooñu ñooñu ba ñuy am ay ay yow sa këyit yi xonq yooyu ngay wax yow da kenn daa xamoon fan la jóge hein xamoon nga këyit yi ñoom imaamul Buxaari doon ñëw naan ay këyit yu xonq yi mbir mi du loolu du fond këyit gi fi def xam-xam bi dafa xonqam dafa dafa weex loolu bu ci dara yooyu yëf yu tardé la waaw mooy wootewu dafa gën a simple moo tax gaa ci boppam dañuy étrange ci gaa yi nga xam ne nee nañ kat ñoo ne ci diine ji waaw ñu naan fii ma ne diine ju bees lañ parce que diine ji moo dellu xariba du l'islam ci boppam mooy nit ñi ñoo changé du l'islam a changé de mais nit ñi change waaw parce que l'islam lam yazal diinal xaq dañul di nekk diinay dëgg inna diina inda allahi lislaam dëgg-dëgg diine fa yàlla mooy lislaam léegi nag ah gaa yi ci ne ak ñi ciy wootewu ñoom ñooy changé wu ñoom ñooy changé waaye lislaam changé wul waaw moo tax jamono du dox a doxa doxa dox ba ñu ne waaw il faut réformer lislaam waxu kàcc yooyu ak waxu caaxaan yooyu ngay dégg ñoo xam ne lañ naan dañuy wax ci turu diine eh, ñu jox leen audience ñuy wax wax waxi dof yoo xamante ne ni ay il faut réformer l'islam l'islam dañ koy réformer l'islam ñëw ngir réformer seen jikko yi defaraat leen nga teg ko fële naan il faut réformer l'islam mais qu'est-ce qui vous arrive qu'est-ce kon yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko hein yaa axaa daws é eh, mbokk daws mi may ñaan ma def la nga jiite nit ñi say ñoñ yëgal ne innal islaama bada'a ghariba yëgal ne lislaam dafa tàmbali ci tumurank wa sayaudu ghariba day delluwaat nag ci tumurank gi moo tax ku ko fu doxal rek dangay étrange gaa yi nekk waa yab moyen âge la waaw mu ne faman saddaqa allaha naja képp nag ku dëggal borom bi subhaanahu wa buur yàlla ah najaa kooku moom dina dina dina texe dina mucc fa man saddaqa allaha naja képp koo xam ne dafa dëggal euh, buur yàlla najaa kooku najaa mooy dina kooku dina ah salaam kooku najaa dina nekk koo xamante ne nii day mucc day texe waaye waman aala ila gayri dalika halak képp nag ku fi ku jéng jëm ci lu wuteeg li buur yàlla te ak lu wuteeg buur yàlla ci am daat yeeg yi ngeen créer seen bopp ba tax du ngeen accès ci yàlla ah, ah halaka kooku day alcoan ah. waaw même bu dee ci turu diine ngeen ko fi tege ci turu diine ngeen fi tege loo xam ne mooy tax ngeen mooy buur yàlla sori buur yàlla jamais mu nekk barrière seen kanam ak buur yàlla kooku halak waaw waman aala ila ghayri dhalika halak waaw fa man saddaqa allaha najaa wa man aana ila gayri dalika halak képp koo xam ne dëggal nga buur yàlla najaa di nga mucc wa man aala ku jeng jëm ila gayri dalika lu wuteet bu lii halaka day al mu na ko inna a'zama qawmika thawaaban a'zamuhum sidqa mu ne ko nag yëgal yaa axaa dawus yaa axaa yëgal inna a'zama yëgal ne yi gën a màgg ci say ñoñ ak yool ëllëg ñi gën a màgg yool ak fay fa borom bi subhaanahu ci say ñoñ yi ak tamit mooy ci nit ñépp a'zamuhum sidqa mooy ki leen gën a ak dëggu ah, bokk na ci li tax siddiq as-siddiq radiyallahu anhu raw ñëppa ah, bañ na ba buñ ne as-siddiq joyal ko ñëpp xam nañ ne Seydina Abu Bakar la ñuy wax radiyallahu anhu moo tax moo raw ñëpp waaw mu ne yëgal ne ku leen gën a màgg inna a'zama qawmika thawaban a'zamuhum ki nga xam ne moo gën a màgg ci say ñoñ yi pay ca yàlla ci nit ñépp mooy a'zamuhum sidqa ci leen gën a màgg ak dëggu waaw ku leen gën a dëgg ku la gën a dëggu rek moo la raw léegi nag yow fexeel naan lu nekk waaye man fii ma bokk a tax maa gën ma ne loolu sa waxi bopp la waaw eh, ah, mais buur yàlla nee na est ñi xam ak ñi xamul dinañ yépp yow xamoo jëfoo wala nga xam jëfewoo sa xam-xam nit di jëfe nga ne ko yaaku gën loolu fan la mën a tegu kon loolu mënoon a nekk loolu bil foo gaa yi génn ci seen façon yooyu waaw inna a'zamahu a'zama qawmika thawaban a'zamuhum sidqa wa yushiku al-haqqu an yaghliba al-batil mu ne ko nag te léegi rek yàggatul waaw yuusikul xaq léegi rek nga gis dëgg ah an yaxlibal baatil mu féete kaw daal di noot li nga xam ne mooy caaxaan ah ay way lii de wax la joo xam ne kan moo ñu ko gën a soxla ñun mu'minuuna vingt et unième siècle muslimu vingt et unième siècle muslimu jullitu vingt et unième siècle kan moo ko gën a soxla wax ji ah ah inna a'zama qawmika thawaban sidqa fa nit ñi nag moom ñoom leneen la ñoom ka dina màgg ci ñoom moom leneen la amaana narkat international bi sax moo gën ca ñoom parce que ci naram yi mu ngi drainer ay alal di drainer ay mbooloo nit ñi di ko topp jàpp ne loolu mooy wane ne ah mooy tax mooy wane ne moo ne ci dëgg yaxsabu anna maalahu axlada waaw di dajale alal joo xam ne dara lewu ci tegu ci nar ak wuruj ak yooyu ak luubal ñi ñu jàpp ne moom moo gën a màgg suñu boroom ne mukk waaw ki gën màgg ak dëggu moo gën a rëy fay fa boroom ba subhaanahu wa dëggu ci ay wax dëggu ci ay jëf dëggu ci say wax ak say jëf ak sa jëflanteeg nit ñi waaw mu ne wa yuusikul xaq ay waay ñoo soxla li ñun ñi yaa ayyul ladina amanu la taqnatu min rahmatillah waaw yéen ñi gëm yàlla bu leen désespéré wu ci ngërëm ci ci yërmande yàlla waaw waaw wa zulzilu yaqulu ar ah ba yonent bi wax ak ñi gëm ànd ak moom mata nasrullah alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna nasrallahi qarib yëgu ngeen ne ndimbalul yàlla qarib kon yuusiku léegi rek alxaq dëgg an yaghliba mu féete kaw noot li nga xam ne mooy albaatil mooy li nga xam ne mooy neen